bi suuratu banu israil alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa mina layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuuda suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax kon ci laaya bi nga xamante ne nii mooy juróom-ñaar fukki ba ak juróom-ñeent ginnaaw bi mu waxee ci laaya wi ko jiitu woon ne taxawalal julli ci li nga xam ne mooy jamono ja nga xam ne moom la jant bi di jeng de loolu waxoon nañ ci li nga xamante ne nii moom la boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhim ñi ne loolu mooy li nga xamante ne nii bu jant bi newee ci kaw jolloor muy zénith daldi jeng muy julli tisbaar ak tàkkusaan kon am ñeneen ñu ne déedéet lii mooy julli timis bu jant bi jéngee di dugg loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna bu dee ñi ne ci wàllu tisbaar bi la woon jamono joojale kon nga xamante ne tisbaar ak tàkkusaan dugg na ilaa xasaqil layl mu jëm ci li nga xamante ne nii mooy lëndëmaayu guddi gi buy dugg si loolu kon nga xam ne timis ak gee dugg naa wa quraan al fajr ak julli fajar muy téere julli ña nga xam ne mooy jàng jañ ciy jàngal quran dafa ràññeeku te malaaka yi alayhimu salaatu yi ñëw ak yi fanaa dañu fay daje moo taxoon yonent bi alayhi salaatu wassalaam di xadis bi na ci saxiixayn bi sayna mawlaana ibnu abu hurayra radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu doon wax ne nga julli benn julli te mbooloo dafa gën a jullit kenn ci li nga xamante ne ni mooy mooy mooy mooy mooy vingt-cinq fois muy ñaar fukk juróom ci daraja mu ne bu mu ne dafay daje malaaka yi guddi yëg malaaka yi fa bëccëg yi de ci salaatul fajri seydna abu hurayra radiyallahu ne iqra'u jàng leen in bu leen soobee wa qur'aanal fajri inna qur'aanal fajri kaana mashhuuda kon nag suñu boroom teg ci nag kon bu dee ci wax jooju <clears throat> mooy kon juróomi julli yi dugg na léegi nag muy wax ne yonent mi alayhi salaatu wassalaam wa minal lay lii waaye yow mi nga xam ne dangaa tegu ci tànkam tamit ah wa minal layli ci guddi gi fatahaj tëb bi naafila mooy deel yeewu boo nelawee yeewu gi ngay neew nga xam ne ay coono ngay ngay ngay ngay ngay teg fee am ñu ne ci loolu la jóge am ñu ne ñoo mooy yeewu rek ginnaaw boo nelawee ba yeewu lool mooy naafila tan la ka julli ja ngay def nga xam ne ak ndollent lay doon ngir yow lii nag boroom xam-xam yi gisoon nañ bi ñuy gis suuratul muzammil est-ce que daa nekkoon farata ci yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi muy julli guddi wala boog daa nekkoon fa mujj gi loolu au début woon jullit ñi dañ ko doon def bañ ne Makka ba laata après nag bi suñu boroom wàccee julli juróom boobu nag après nekkatul farata ci ñoom waaye est ce que dafa continuer di nekk farata ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala déet loolu ñaari wax yu siiw la gi waroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye kon mu ne kon naafilatan laka nga xam ne da ngay yeewu ngir julli loolu moo taxoon bañ doon gis saar boobu la am ñu ne moo salaatul layli naafila guddi mooy il faut nelaw am ci du na ngay toog yow ba nga nekkee julli booy yow ca bëccëg ba léegi nelawoo bàyyi sa waaye di même guddi gi yëpp veillé après nga xam ne di julli loolu am ñu ne noo il faut nelaw am ci ba nga yeewu am na ñu doon wax loolu waaye daal insha allah mooy ne de toute façon mooy ku julli heure boobu it yaa ngi naafila waaye lii nii mooy bii dafa ëpp ak ngëneel de fekk nga nelaw ba pare mën a dagg sa nelaw yi nag jóg ngir sa borom tabaaraka wa taala mu ne kon def ko mu nekk naafila tan la ka ndolleenti bor yow asa bu ko defee dina nekk an dina def ne an yab'athaka dina la dina la dina la nekk koo xam ne da lay daal di lay dekkil jox rabbuka sa borom maqaama mahmuuda ci bërëb boo xamante ne nii mooy maqama boo xamante ne boo xam ne mahmuuda boo xam ne nag bu ñu bu ñu bu ñu sant la bu ñu gërëm la de loolu nag loolu wax yi boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim muy maqaamun mahmuuda ji moo maqaaman mahmuuda ji suñu borom di wax fii mooy lan am ñi ëpp moom dañ ne mooy safaan gi yawmal qiyaam mooy li nga xamante ne nii bésub taxawaay ba bu nit ñi sonnee lool li nga xamante ne nii mooy mooy ramm gi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rammu mbindeef si siinoo borom bi du leen da du leen àttale ñu ne loolu la comme ni nga xamante ne nii noonu la ko lañ ko jële ci al imaam ku mel ni Seydina Hudayfa ibnul yamaani radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma naka noonu gaydinaa wa mawlaana ibnu umar radiyallahu taala anhu comme ni mu nee ci saxiix yi mooy ne leeral na fa loolu ak seydinaa mu ngi nga xamante ne ñoom abu hurayra mooy ramm googule mu ne fa daaka yonent bi alayhi salaam ne kon nag mooy bi nit ñi dem mbir mi tàng lool mbir mi taxawaay bi metti lool ñu ne dem ci Seydina Adam alayhi salaam ñu dem mu ne hé loolu du pour man de te lool ginnaa détaillé ci xadiisu Seydina wa mawlaana Abu Hurayrata radiyallahu taala anhu arda ba ku nekk na mu ne demal ci Seyd mu ne ko demal ci Nuux mu dem ci ñooñ nit ñi dem leen ci fële mooy ñuy dem daal ba Seydina Isa alayhi salaam ne leen du man anhu pour man de dem leen ci Seydina Ahmad alayhi salaatu wassalaam léegi nag fa la ñuy dem buñ demee nag foofu nag mu mbir mi dellu ci moom mu ne bés boo bële ma lay saar saar ne loolu lële mooy rammu jaam yi mooy mooy bés bi nga xamante ne nii yawma yab'athuhu Allahu al-maqaam al-mahmuud mooy bés bi nga xam ne ci la ko borom bi tabaaraka wa taala di daal di yebale di ko dekkile jox ko mu nekk ci li nga xamante ne mooy taxawaay boobu nga xam ne bu ñu sant la koy sant ne moom moom moom taxawaayam boobale alayhi salaatu wassalaam naka noonu ñoom Seydina Anas ñoom ñépp daal dinañ koy soloo loolu mooy li nga xamante ne nii mooy wax bi nga xamante ne nii mooy bi gën a lëng te moom la boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim moom loolu la ñu wax am na yeg yeneen di wax de yoo xamante ne nii am na fi nag comme ñi nga xamante ne nii mooy ñeneen ñeneen di wax yoo xam ne ngir bañ a guddal insha allahu mooy dañuy yem ci ñii kene mooy loolu rek parce que beneen liwaul hamdi la mooy mooy mooy li nga xam ne mooy drapeau bëroo bële nga xamante ne nii ci suufu drapeau boobale gu cant googale nga xam ne lépp xam maqaam mahmuda liwaul hamdi lépp nga xam ne di dellu ci alhamdulillahi googale nga xam ne rabbil alamin bi nga xam ne ci la fente li nga xam ne booy turu sayyidina muhammad di sayyidina ahmad am ñu ne loolu daraab mooy boobu nga xam ne moom la doon wax ne aadamu wa man dunahu tahta al-wa'i yawm al-qiyamah mu ne Seydina Adam alayhi salaatu wassalaam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu ne Adam ak ñépp ñoo xamante ne nii ñoo nekk ci suufam mooy malaaka yeeg ñépp ñu ñëw ci ginnaawam rek ñooñu dañuy nekk ci sama suufa drapeau yawmal qiyaama moom la doon wax comme ci ñoom lim rote ci sunan al imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrat Tirmidhi rahmatullahi alayhi mooy xadis bi tàmbali woon ana sayyidu waladi aadama yawmal qiyaamati wala faxr man de yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne maay sangu doomu maam aadama yi alayhi salaatu wasalaam moom it ci a feeñe rek sinon mooy sangu ñépp même fii ma koy wax kon da ngay gis ne benn la parce que li waa alhamdu googu mooy noonu lay nga xamante ne nii ci la ñépp di nekk ci ronam ngir mu daal di ram mu jaam yi di daal di leen sobe moom alayhi salaatu salaam ñaanal la ñaan leen ngir borom bi daal di leen taxawu kon nag loolu da gis ne loolu daanaka mook lii moom benn la rek de mook wax ju njëkk ji am beneen wax boo xamante ne nii dañ ne woon sax duñu ci dugg waaye moom mooy mooy fi bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ko borom bi di jagleel teg ko ci li nga xamante ne nii mooy nga xamante ne nii loolu am mahmuda am ñu ne ci kursi yu mooy wax jooju mooy ne lii de mooy ràññeeku boo bële nga xam ne moom la koy ràññee ci jaam yi loolu mooy maqaamam mahmuda muy muy taxawaay ba toogaay ba nga xamante ne ni taxawaay ba station ba nga xam ne dañ koo sant ñépp ko sant de borom bi tabaraka wa taala daal di koy sant kon nag mbir yaa ngi noonu bon am na yeneen wax waaye mën nañu ceeyam noonu walillahi alhamdu wal kon nag affaire maa ngoo ngële bon wala nañu wax bu mujj bi rek mooy ni gaa yi mooy génn gi muy génn di ramm waa safara ñi nga xam ne ñoom dañoo nekkoon safara nekk ay jullit ba pare eh, ñoom ñu daal di leen ramm mu daal di génn loolu am nañu ko jële nañ ko ci al imaamu jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma wa radaahuma moom ak baayam ñépp ku ci nekk taalibe la woon ci yonent bi salawatullahi wa wax yam ci maqaamam mahmuud mas'uuda loolu nag wax nañ la bi gën a dëgër mooy shafaa gi mooy ramm gi mag gi nga xamante ne nii moom lay ramm jinneeg nit ëllëg tabu ko deful borom bi tabaaraka wa taala du àtte kenn mu ne kon nag mor maa ngoog mu ne ko waqul waxal ba léegi yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam rabbi ñaanal di dagaan sa borom ne ko rabbi yow sama borom adxilnii yal nag ma dugal ma doxala sidqin dugg waay goo xamante ne dëgg lay doon de wa axrijnii te mën a dugal ba ma fay génne rek nag ma génnee de muxraja sirqin génn waay goo xam ne génn waayu dëgg la wajaan lii te yàlla nag ma defal min ladunka tukkee fa yow sultaanan përaw sultaanan mooy kattan koo xamante ne nii nasira ci nga may dimbalee ci samay noon ak ñépp ñoo xamante ne nii ñooy nooni diine jii de lii boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ku mel ni mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne lii mooy keroog bi sallallahu alayhi wa sallam di génn Makka di gàddaay boobu la woon la suñu borom wàcc laaya bii na ko waxal rabbi adxilnii mudxala sidq muy dëgg waayu dëgg bi mooy dëgg bi mooy madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaati wassalaam wa axrijnii yàlla nag ma génne maxraja sidqin génn waayu dëgg mooy Makka bu ma fiy génn nii de loolu jëne nañ ko ci Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër